ci suñu jotaay bii ñu génn bi awnillahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci tarjama seydina alxasan ibn ali bin abi taalib radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma ñu jóge woon xajjatul wadaa di xajjatul balaag di xajjatul kamaali wattamaam di xajjatu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam fekkoon ñu gisoon ndénkaane yonent bi alayhi wasallam fi xutbatihi bimaa'in yud'a xumma ndénkaaneem gu réy gi nga xam ne moom la defoon ca ndox moo male di xum qareebun min al juxfa ala thalathati amyaalin min al juxfa nekk ci trois diggante xum ndox moo male ak fi nga xam ne mooy Juhfa miiqaatu ahli Shaami yonent bi sallallahu alayhi bi nga xam ne ci leen gis lool ci lañu ne woon ñu defaale tarjama seydina alxasan ibn ali ak frère bi seydina alxuseyn radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma tàmbali woon nañ ci jotaay bii weesu tarjama seydna alxasan ibn ali ibn abi taalib radiyallahu anhuma wa ardaahuma gisoon nañu kañ la juddu fi sanati thalitha ala ala saxiix ka mu ngi juddu ci ñetteelu at mi ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ci weer wi boroom xam-xam yi daldi ciy wute ñii ne ci shaabaan ñii ne ci ramadaan waxoon nañ la am na ñu ne ci ñeenteelu at bi la judd am ñu ne ci juróomeel bi waaye loolu xeyru thaabit mooy wax jooju daldiwul woon wér Ah, gisoon na nit ni nga xam ne ni la bi mu ganee àddina kene yonent bi salawaatullahi wasalaamuhu alayhi moom mooy ki nga xamante ne nii moo ko tudd waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallama moo ko tudd mooy maam mën naa tudd doom waaye nag ci kaw rida doomam ki nga xam ne mooy baayu gone gi xam nga ne seydna ali ibn abi taalib wa kadhalika saxaabati ridwanullahi alayhim ñoom ñépp ku ci doon yonent bi aleyhi salaatu wasalaam sa doom tudd ko moo leen gënaloon ñoom ñu tuddal ko seen bopp abu talha al ansaari radiyallahu anhu comme niñ ko gisoowoon ci ahkaamul mawluud actes yi jëm pour le nouveau-né les règles concernant le nouveau-né kiy dóoru juddu ni nga xamante ne nii noonu la joxoon seydna anas ibn malik doomu jiit leen radiyallahu taala bam amee doom ngir mu bay yaay ummu amee doom ngir mu yóbbul ko ko ilaa rasulillah aleyhi afdalu salaatu wassalaam bu ko defee mu daldi koy defal taxniik te ci la ko tuddoon abdallah wa kadalika doomu seydna abu muusa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mooy ñoom ñépp noonu la woon ali ibn abi taalib abul xasani abu turaab radiyallahu anhu moom nee sama doom sama doom ji bi mu juddoo xarb laa ko bëggoon a tudde waaw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne déedéet alxasan mooy alxasan mooy alxasan euh, mooy euh, alxasan mooy rafet lu baax waaw ah wa kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yuhibbu asmaa al dafa bëggoon di bu gisoon tur yu rafet tur yu rafet doon na sax bañ dugg jaar aw yoon parce que tur wa yoon wa yor la comme léeg-léeg bu doon dem ci yenn xare yi laaj fii ñuy bëgg jaar nu mu tudd ñu wax ko mu nekk tur boo xam ne daal c'est pas du mu nekk tur boo xam ne wu doy waar la bu laajee du fa jaar laaj yeneen tur ñu ne ko waa tur wii de wax ko yoon wii tur bu rafet mu mun mu ne nañ jaar fii te loolu la waxoon it ca accordu Quraysh ca Hudaybiya ba mu gisee Suhayl ibn Amr di ñëw ñu ne ko ah Suhayl ngi ñëw mun a kon nag seen mbir mooy comme que Suhayl mooy tasghiru sahl ci lu yomb lu jóge mu ne laqad sahula amrukum seen mbir euh, mooy dal dinay woyof commencé na yomb waaw kon nag euh, gisoon nañ loolu moo tax mu tudde doom yi nekk harb déedéet harb la guerre déedéet Hasan comme niñ koy gisee Seydina al-Husayn bu juddoo Seydina Ali tamit bëgg a tuddewaat harb mu ne ko déedéet bal Husaynan mu mu muy tur boo xam ne mu ngi mu ngi fette mu ngi jóge ci Hasan waaw <laughs> Husayn ah, gisoon nañ ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam daf ko soppoon lool mook rakk ji gis nañu ni leen doon yare di leen yor bu fa mu nekk di leen yor bu newee ci jàkka yi buy julli lépp di leen yëkkati leen teg ah ñuy muy julli ñuy war ci kawam gis nañ mu nekk ca ndax loolu dañ koo tàmm loolu gone goo gis mu koy def baayam wala kiiwam ca ca biti daa fekk dañ koo doon def ca kër ga mooy dafa miinoon loolu ci baayam wala ca kamuy defal loolu le waaye boroom fuññi kanam yi boroom ñàngal yi nga xam ne bu ñu duggee ci kër gi ñépp ne tekk mel ni fii ab cimetière la mel ni fii nii daa nekk ab almeer ñu jàpp ne fii mu ne nag moom nag moo mën a yar loolu kooku mënula jar waaw kooku mënula yar sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na yonent bi alayhi salaam bu newoon ci kër gi da doon nekk di liggéeyal waa njabootam waaw waaw waaye bu julli jotee di faw ñoom di leen liggéeyal waaye bu julli jotee day mel ni xamuñu ñu ne tam mel ni xamuñu ko allahu akbar mooy day génn dem sa jàkka ja amul dara lu mu leen di defal ba tere koo dem ci jàkka ji wala dem julli ji lool amul waaw ay je suis bon xam nga lii ci sunna la mooy nekk ci service xal euh, soxna si waaw c'est bon ba tax doo julli loolu loolu mooy yow xamoo li ngay wax déedéet waaw boroom fuññi kanam yi nga xam ne dagg soble sax jombal nañ ko seen bopp xam nga ne ñooñu wuti nag li sayyidatu Aisha radiyallahu anha wax ci yonent seede ci yonent bi alayhi salaam ña da doon nekk ci liggéeyu waa këram waaw bu julli jotee bu ñu noddee mu mel ni xamuñu ko waaye ñu nit ñu mel ni xamuñu ko mooy lan mooy ñun ñépp ñun itam ñépp ci julli lañ jëm waaw kon nag affaire baa ngo nii lañuy yare nii lañuy doon yare kon daa fekk bu ñu ñëwee di war ci kawam ci biir mbooloo yi daa fekk ñu miinoon ko ci kaw ci biir kër gi moo tax Seydina Anas comme niñ ko gisoon radiyallahu anhu mu ne Seydina Jaabir ibn Abdillah mu ne damaa dugg ci yonent bi alayhi salaam fekk ko muy muy raam muy doxe kat liñ naan kat pat mooy mu mu tàllal tànk mu mu teg tànk yi di raam teg óom yi sukk óom yi teg loxo yi di raam nee ma gis Seydina al ak Seydina al ñu war ci kawam waaw ñu war ci kawam muy foog ñoom di avancé di di naan naan leen ni'mal jamalu jamalu kuma wa ni'mal idlu tax ñu man ba Shaddad ne radiyallahu anhu ba ñuy julli mu jël seydna alxasan teg ci wetam téye ko teg ko ci wetam ñuy julli mu jekki gis ci jàkka ji way sujóot bi yàgg lool nee na ba ma yëkkati sama bopp xool gis ne yonent bi aleyhi salaam xale bi moo nekk ci kaw ba mu paree saxaaba yi laaj ko ne ko ah yonent bi aleyhi salaatu salaam tey sa sujóot yi moom gudd na contrairement lu gën gudd la nga doon def mu ne sama doom jii de moo waroon sama kaw laqad irtaxalani ibni hada fa karihtu an ajilahu xatta yaqdiya xaajata allah ma bañ koo précipité ma bañ koo gaawal ma sëg ma sëggu noonu bàyyi ko ba ni muy doyale ci war gi may war waaw <laughs> ba doyal ma dóor a siggi waaw akbar loolu côté boobu am na ay masala fiqhiya yu ci ne mooy masalaam nit man na di julli di yëkkati xale di ko teg waaye nag buy rukkoo da koy teg mooy du ko téye loxo yi mooy du téye xale bi comme mu ne allahu akbar yëkkati xale bi téye ko hmm? mooy buy def allahu akbar fokk mu def kook loxo yi day def ak loxo yi waaw allahu akbar après yëkkati xale yi wala bu ko yëkkati en tout cas na yëkkati loxo yi topp ni comme ni ko yonent bi alayhi salaam doon defe après bu ko yëkkatee buy buy rukoon da koy teg jël ñaari loxo yi teg ko ci bëtu óom yi loolu noonu du exclusivité yonent bi alayhi salaam du jagleen comme ni ko lenn ci fuqaha yi di waxe déedéet parce que am nañu koy bañ ne loolu noonu beneen nit manu koo def parce que loolu exclusivité yonent bi alayhi salaam la min xasaa'isi walakin li gën a dëgër mooy ne du loolu du jagleem du jagleem parce que pour ne li exclusivité am la daa am lu koy laaj daa am lu mu laaj mooy est-ce que yonent mi alayhi salaam leeral nañu fenn ne lii nii lu muy def ci mbooloo ñépp di ko gis bu doon exclusivité am la du leeral ne lii pour man kese la déedéet mooy yëkkati xale di ko teg ak yëkkati loolu mën naa nekk ci julli te yàqul julli waaye it doo ñëw sëgg comme nga allahu akbar commencé julli bismillahi rahmaani rahim après nga sëgg sëgg boo xam ne da ngay sëgg complètement ba jóge ci lool ngir jël xale ba ca suuf déedéet waaw non non parce que yow bu boobaa mooy farataay al al al euh, taxaw bi dindi nga ko parce que daanaka yow ni nga sëggi sax moo raw rukoon déedéet te tamit booy rukoon da koy teg ngir mën a teg sa ñaari bëti sa ñaari loxo ci sa bëti uum waaw mooy loolu sunna la waaw loolu amul ay gone yi eh, eh, eh, dem leen seen baay day julli waaw seen baay day julli dañ naan yonent ma la saa saa da doon julli gone yi ne fa waaw te tamit ci la ñuy xam ne nii la julli parce que xale yi buy foog ne bu ñuy fonoonu duñ capter dara te duñ jàng dara si dañuy nit ñi mën nañuy fo di daw liy xew ci biir fii nii ngeen foog ne xamuñu ko dañ koy xam di ko jàpp waaw dañ koy xam di ko jàpp kon nag loolu am am solo la hein mu nekkoon yërmande gi mu am ci xale yi moom sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañ la nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lim leen di sopp sopp teewuloon mu leen doon jàngal waaw mu leen doon jàngal di leen yar ndax sopp yar gi mooy loolu mooy dangay te lool mooy alxikma al liin fii makaani liin waaye nag nga dëgëral bu jaree dëgëral te sax dëgëral waaw mooy li ngay sopp nit bu mu la yóbbee ci nga koy bàyyi muy def lu ko neex déedéet alayhi salaatu wassalaam gisoon nañu te foofu la jeexale woon sopp gim leen sopp bay wax naan allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma buur yàlla man de dama leen sopp maa ngi ñaan nga sopp leen ñoom ñaar sama ñaari doom yii ah loolu noonu teewuloon mu leen doon jàngal teewuloon mu leen doon jàngal comme niñ ko gisewoon ci xadis bi weesu ci saxiix imaam muslim bi nga xam ne ci la seydna al xasan nag noo ko na ko noon euh, saxiix imaamul buxaari rahmatullah alay jële tàndarma yi zakat yi di ko sex ko yonent mi alei saatu salaam dindi ko ci gémmiñam ne ko ama alimt laa at tarbiyatu bil af'al wa tarbiyatu bil aqwal yar ci jëf waaye yar ci wax mu ne ko ala alim ama alimta xanaa xamoo woon ne anna la nakulu sadaqa xanaa xamoon ne man mooy ñun duñu lekk zakat duñu lekk sarax waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag ci lañ waroon a continuer ci côté njàngal mi comme ci jataay bi weesu liñ gënoonu gis mooy sopp gi mu leen soppoon ni doon doxaleek ñoom moom mii Seydina Alxasan ah ni ko doon téyee ni ko doon yóbboo fu ne ñeewant ci moom yooyu yëpp gisoon nañu ko waaye tey nag ñu war a gis fi ñu jeexale woon muy nim leen doon jàngale moom alayhi salaatu wassalaam ci xadiis bi ñu la waxoon waqad rawaahu al imaamu wa daarimi wa asxaabu sunan al arbaa illa tirmidi waaw naam la tirmidi aydan waqad rawaahu asxaabu sunan al arbaa al imaamu Ahmad rahmatullahi alayhi parce que riwaayam moo gën a gudd te mooy indi li ñu soxla la waxoon mais wax jooju mooy bi ñuy wax xadiisu Abul Hawra al imaamu Ahmad dafa wax ne ci musnad ahlil bayt ridwaanullahi alayhim ajma'iin xadiisul Xasan ibn Ali boo demee ci musnadu al imaamu Ahmad ci musnadu ahlil bayt muy musnad bi nga xam ne fa def di fa indi xadiis waa ahlul bayt ridwaanullahi alayhim ajma'in yal na buur yàlla kontaan ci ñoom ñépp mu ne xadiisu alxasan ibn ali nettaleb seydna alxasan ibn ali foofu alimaamu ahmad mu ne xaddatanaa muhammad ibn jaafar mu ne nettali nañu Muhammad ibn Ja'far di Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali mawlaahum Abu Abdillah al-Basri moom lañ xame ci Gundar mooy Gundar ne woon baay jiitlewu euh, imaam Shu'ba moo doon baay jiitlew mu jële ci moom xadd mu ne qaala mu ne moom mu haddathana nettali na ma Shu'ba muy al imaamu Shu'ba amiirul mu'miniin fil hadiis Shu'ba ibn al-Hajjaaj al-Utakiyu al-Azdiyu Abu Bistaam al-Waasitiyu rahmatullahi alayhi al-Basriyu rahmatullahi alayhi qaala mu ne sami'tu Buraydata ibn Abi Maryama al-imaamu Shu'ba mu ne mooy bàyyi jiit lay Gundar Muhammad ibn Ja'far mu ne dégg naa Burayda ibn Abi Maryam muy Burayda ibn Abi Maryam Maalik ibn Rabi'a as-Salusiyu al-Basriyu raxmatullahi alayhi am ñu ne alkuufi la mu ne yuxaddisu muy nettali an abil xawra muy nettali di jële ci abul xawra abul xawra nag rabi'a ibn shaybaan as-sa'diyu la tuddoon muy abul xawra as-sa'diyu al-basriyu raxmatullahi alayhi annahu qaal boo seetloo kon càllale bi càllale bi eh, eh, eh, mooy waa basra waa basra ak bu dee abu mariam ñu ne kuufi yi waaye neenañ ba am nañu ne basar boo seetloo kon ñii ñépp waa basra lañu ah muhammad jaafar shu'bat ibn al-hajjaj burayd ibn abi mariam ak abul hawra rahmatullahi ala al jami' mu ne dégg naa ko muy wax ne qultu lil hasan ibn ali abul hawra nee dama wax ne dama laaj alxasan ibn ali ibn abi taalibin radiyallahu taala anhuma eh, ma ne ko maa tadkuru min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hmm? ne ko mais yow alxasan ibn ali radiyallahu anhu abul xawra moo ko laaj ne ko mais lan nga fàttaleku ci ci ci yonent bi sallallahu alayhi wa ci ndawal yàlla li ana lan nga fàttaleku ci moom parce que comme que ci ñetteelu at bi la lu judd ci gàddaay bi te yonent bi alayhi salaatu salaam génn àddina ci la onze début la onze kon mooy gis nga ni mu mooy bariwuloon mu ne ko mais lan nga fàttaleku ci moom ah mu ne azkuru rasulallah min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam anni axadtu tamratan min tamri sadaqa faja'altuha fi fiyya qaala fanaza'aha rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam bilu'aabiha fa ja'alaha fi tamr fa qiil ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam ma kaana alayka min hadhihi tamrati li hadha as-sabiy qaala inna ahla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam la tahillu lana as-sadaqa lii mooy la même chose mooy mooy li nuyoo xadiisu Seydina Abu Hurayra bi nekk saxiixayni biñ jeexale woon ci jotaay bii weesu Seydina al Xasan mooy nettali boppam ne man lii dañ koo laaj lan nga fàttaliku yow ci yonent bi aleyhi salaatu salaam mu ne man daal li ma fàttaliku mooy damaa jëloon benn tàndarma ci tàndarmaay zakaat ji fa ja'altuha fii fii ma def ko ci sama gémmiñ sex ko nee na yonent bi aleyhi salaatu ko ndànk fekk seex naa ko ba mu tooy ak sama sama sama tifli bi ne yonent bi alei saatu salaam ko génne ko ndànk binuaa biha fa jaalaha fi tamr mu delloo ko ci tàndarma ji waaw hatta tamra naam hatta tamra hatta tamra même tàndarma moo tax xoolal waa ji lim wax mu delloo ko ci am ku ne benn waay ne mais ya rasulallah mais ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa mais ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa mais ma kaana alayka min hadhihi tamra li hadha as-sabi mais tànda mais kon mais ndawal yàlla li tàndal ma bii nii nga nangu ci ci ci gone gi tam sex ko ba pare comme rek mooy ana problème lan moo ciy problème ana ban problème a nekk ci gone gi lekk tàndarma jii nii mu sex dem ba koy lekk nga nangu ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko inna aala muhammadin laa taxillu lana sadaqa sallallahu alayhi wa sallam ne ñun ne waaji ñun de waa kër yonent bi ki nga xam ne mooy sayidna muhammad di man sallallahu alayhi wa sallam laa taxillu lana sadaqa zakat daganul ci ñun sarax daganul ci ñun looloo tax ma nangu ko te ci min aali bayti allahu akbar gis nga suñu dirigeant yi parce que am nga ñoo xam ne dinañu conséquent envers eux mooy dinañu am rigueur bu mag seen digganteeg alalul boo xam ne du alal joo xam ne da leen a dagan lii mook yooyoo yema yii moo xam nga alalu zakat la c'est grave parce que mooy alal joo xam ne du pour ñun dafa am ñoo xam ne ñoom ñoo ko war a moom kon nag du ñun ñii ñooy ñëw même tàndarma ak léegi na tàndarma tàndarma benn rek mu ne du ko lekk mu dindi ko waaw mu dindi ko mais non mooy da gis ñoo xam ne dinañu conséquent dinañ am rigueur ci seen bopp ba alalu réew mi duñ ci laal dara buñ leen falee fenn wala ñu am mission bu ñuy doxal réew mi wala di ko doxal collectivité bi. wala di ko doxal am mbooloo ñoom duñu ci laal dara waaw lu dul la cay seen xaq la nga xam ne moom lañ leen di fay ak la nga xam ne moo cay seeni droit waaye waaye bés bu seen doom commencé di laal yooyu wala soxla ko nga gis mu am faiblesse tere ko ko waaw mu am faiblesse su tere ko ko wala soxnaam wala wala ay jegeñaaleem moom ci boppam du moom moo ciy dund de waaye ay do ay doomam ay kiiwam ñu ngi fowe alalu réew mi mais mu bàyyi parce que am na faiblesse su doom wax leen non la am loolu nag ak matadi ci nit nit ku mel noonu mooy nit kook matu ki mat mooy ne mbir mi que ça ki ma gën a sax bu ko def comme lu yonent bi alayhi salaatu wa salaam waxoon ca xaadisatul xasamiya al mar'atul xasamiya fa walladi nafsu muhammadin biyadihi law anna faatimata binta muhammadin saraqat laqata'tu yadaha loolu mooy ak mag li Yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon ca ndaw sa faboon nit ñi naan boo kii mu ne du mukk bu doon sama dooma ko def man maay dagg loxoom te pourtant mooy ki nga xam ne nee na dog la ci nag loolu mooy ak mag waaw alalu réew mi te tamit mooy amul lu lu ay bon ce n'est rien gars yi xam nga fii boo koy wax ñenn ñi naan c'est démagogue dañ naan la c'est toi yéen ñooñ di wax vous êtes les les les vrais démagogues te yéen yéen ñi nga xam ne seen idées yi ngeen yor moo tax réew mi du avancé moo tax lekk alalu réew mi nekk fi mu siiw parce que lu ñu wax mu ne non lu ñu pas ce n'est rien par rapport ak le budget du de l'État wala par rapport ak am amu communauté bi wala collectivité xam nga ne waa yow sa kii cinq mille francs yi mu jël lii lan ci lan lay wàññi ci budget bi nga xam ne ay million la dañ naan la wàññi na ci dara ki ay cinq mille francs yu bari ñooy compte ñoo ñoom la ñuy boole ngir ñu nekk million te même bu doonu fifteen la sax dañ naan wàññi na ci dara parce que lu la daganul daganu la faman ya'mal mithqala dharratin xayran yara wa man ya'mal mithqaala waaw képp ku def lu toll ni dara atom wala lu ko gën tuuti ci lu baax diñ ko gis waaye ku def lu gën a néew ci lu bonit di nga ko gis kon nag affaire bi mooy buñ ñu fontoo ak ay ay ay ce n'est rien c'est mais ce kon kay bu ñu ko jël ba nekkul rien lan moo tax mu koy jël lu tax muy jël loo xam ne du rien c'est signifi c'est c'est insignifiant non non non c'est insignifiant li nga xam ne mooy oto yi oto yi service yi nga xam ne c'est c'est pour nguur gi nga bàyyee ko say doom bari na ñoo xam ne yi duñ ci bàyyi xel voiture de fonction lañ la jox boo xam ne yow mayuñu la nga man cee dox say soxla amoo droit bi ci jox say soxla pour pourquoi les dimanches ñu koy gis ci àll bi moo xam ay sëriñ ngay uti wala loo da ngay seeti say mbokk te yow bokkul ci bañ la koy jox dañ ne ne lii amoo ci droit ci loolu am na rek ay voiture de fonction yoo xam ne mooy moo xam ab entreprise wala yooyu dañ lay may ne la loolu mën nga ko cee def mooy bon moom daal voiture de fonction la waaye mën nga cee dox yenn yi man nga cee mooy mooy tënkuñu la loolu bokkul ak li nga xam ne dañu ne état bi lii la dañ la koo jox parce que yow tu travailles au ministère des affaires étrangères wala au ministère de l'intérieur ñu daal di la koy jox pour ta mission du lundi au vendredi normalement affaire bi dafa waroon di fanaane au parc nga ñëw di ci dox say soxla hein ba pare ñuy wax ñu naan du dara dara la kay dara la ñoon ñi nga xam ne lislaam yaru leen a tax waaye ku l'islam yar man rabba bi bi bi xadiisi rasulillah man tarabba képp ku sax ku ko koo xam ne dafa yaru ci njàngaleem yonent bi alayhi salaatu salaam ak xadiisam yi njàngaleem bi nga xam ne loolu dara la waaw ndax bul xeeb dara lu ndaw la ngay xeeb man na laa alak moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ne nit ki dina def benn jëf joo xam ne ju baaxul la laa yulqi ilayhi baala wala alayhi baala du ko faale sax parce que dafa tuuti mu ne jëf joon muy xeeb tax mu dem safara dugg safara di fa di di tëmb ci te di féey foo xam ne ba yowmal xiyaam du àgg du du laal plafond ba waaye nit dina def benn jëf ju baax joo xam ne du ci sax bàyyi xel tax mu dem aljana buur yàlla gërëm ko bu dugal ko aljana kon nag affaire yi amul xeet amul xeet tàndarma su ndaw sii moo tax waa ji loolu wax <laughs> bu ndaw di xale boo xam ne <laughs> bon yonent mi alei saatu salaam ne ko inna ala muhammad nag laa taxillu lana sadaqa waaw ñun waa kër yonent mi alei saatu salaam zakat dagan ñu te loolu dañ ciy jàng ne ki nga xam ne moom mooy ki responsable ki nga xam ne moom mu mukallaf la moom il tenu ki nga xam ne xale bi nga xam ne du mu mukallaf yi nga xamante ne nii diine da koy tere moom mu fexe di ko tere mu koy tere sinon kon yonent ma ne xam nga xam nga Seydina Hasan mooy nekkali radiyallahu anhu moom du mu kalaf mooy tollul fu ñu koy togg jëf gone la woon di fo ci tàndarma ji moo rakkam mu jël comme ñu gisee ci hadith Seydina Abu Hurayra mu jëlu tàndarma seex yonent ma ne saa saam dindi ko wax kii di wax mu ne ko ndax ñun dagaguñu waaw loolu mooy moo tax euh, xale ki nga xam ne mooy mooy parent wala mooy moo moo moo nekk tuteur mooy responsable ci yenn yi mooy bu imaginer xale boo xam ne du majeur bu génnoon toj oto jàmbur kuy fay kan mooy réparer loolu <coughs> son tuteur son père moom mooy moom kenn du ne xale bi hé kaay fay mooy masalaan ku amoonub jaam jaam bi yàq yi fi jaam kuy fay sayyiduhu parce que jaam bi amul milkiya amul lu mu moom dañ koo moom ki ko moom mooy fay gone it noonu la nit ki moo ko war di xool yi nga xam ne nii xaraam dafa xaraam muy fexe du ko def yi nga xam ne da cee war a def mu ko ciy xërtal comme li yonent bi waxoon ñuy digal xale yi ñuy julli di leen digal tamit ah ñuy ñuy miin julli même muñ amee sept ñu leen ciy dóor buñ amee dix ans defuñu kon nag affaire yaa ngoog mooy du ne xale la rek man sama yoon newu ci non yow tu es nga taxawu ko ci côté boobu bële yi nga xam ne du noonu bu ko naree def nga ne ko déet lii nii kenn du ko def mooy la même chose xale bu nar a laal alquran kaamil bi mushaf bi yow nga toog amul naan moo xale la moom amul kii mën na koo laal déedéet boo taxawee moom mu laal ko te nga mënoon ko tere yow yaay am bàkkaar bi yow mag mi si yow yaay am bàkkaar bi parce que waroon nga ko tere ne ko déedéet lii nii alquran la déedéet mushaf bi la kaamil bi la kon seydina alxasan ibn ali ibn abi taalib mu ne li ma fàttaliku ci yonent bi alayhi salaatu wa daal mooy lii benn baa ngoog jëloon naa tàndarma ci tàndarmaay sadaqa yi ma def ko sama gémmiñ mu xëcc ko génne ko ndànk mu ngi tooy xet mu def ko ci delloo ko ci tàndarma ji ñépp moom ci alalu ñi nga xam ne ñooy fuqaraa yi masaakiin yeeg amilina alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimiin wa ibn sabil mu delloo ko foofule waa ji ko mais lan moo nekk ci tàndarma ji mu jël bu lu ndaw lii mu jël moom gone gi mu ne ko ñun ñooy waa kër bi sallallahu alayhi wa sallam laa taxillu lana daganuñu as-sadaqa qaala seydna al mooy continuer kon premier lu mu fàttale ko ci yonent bi salaatu salaam mu ne wa kaana yaquul mu ne te yonent bi salaatu wa salaam nekkoon na di wax naan da' maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka fa inna sidqa tuma'niina wa inna al-kadiba riiba allah mu ne abul xawraa seydna alxasan ibn ali radiyallahu anhu di ko tontu ci laaj bi mu ko laaj ne ko lan nga fàttale ko ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu ne te yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekkoon na di wax naan lii de fàttale naa ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam da' maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka da yow jaan bi yow nit ki bàyyil li nga xam ne maa la nga xam ne yari bu ka moo lay teg ci dut moo lay teg loo xam ne incertitude la waaw bàyyil incertitude yi ak li nga xam ne boo ci nekkee sa xol du dal ila ma la yaribuk nga jëm ci li nga xam ne moom loolu boo ca nekkee sa xol dina dal te doo am doute ne lii may def baax na Allah yaa Qabisa jitta tasalu an il birr mooy ci même bi lu mel noonu la la waxoon Qabisa Waabisa Waabisa Qabisa beneen kii la woon Waabisa ah ne ko dangaa dikk di laaj anil birr dangaa ñëw di laaj al bir ak mbaax mooy lan ak tamit al ism bakkaar mu ne ko al birru matma matma anna ilayhi al qalb wa ahab wa tuhibbu an an an yattali alayhi an-nas mu ne ko mbaax mooy li nga xamante ne nii mooy boo ci nee sa xol day dal te bañoo ko la ci ku la gis nga koy def xam nga fii mu ne kenn bañul di dem jàkk nit di ko gis ne mu ngi dem jàkk wala muy wor ñu xam ne mooy sinon budul ne day bañ euh, bo bu dee ngistal waaw wala nit ñi di ko coow ba mu nar a am problème ci ak ci li nga xam ne mooy ak seet ak ak ak ak ixlaasam ak li mu war a def ngir yàlla mooy ne kenn bu ànd ak soxnaam par exemple di ragal da di jaar ci mbedd yi naan yii saa yi fan lay jaar saa yii mbaa gaay duñ ma gis xam nga loolu nit du ko neex waaw mooy comme loolu mooy ne boo ci nee boo nee soxna si sa xel day daq ah te tamit bañoo ku leen seen ngeen ànd waaye ism mooy li nga xam ne moom maa xaakaalal xal moom day def ay ñëkk-ñëkk sa xol dangay xam wa karihta an yattali'a alayhi an-nas hein ba pare bëggoo nit ñi gis ko bëggoo nit ñi yërndu ba gis la ngay def waaw <laughs> xam nga mais bon léegi euh, affaire yi daa xaw a salfaaño mooy lii ñu wax nii ci femme bi léegi sa soxna mooy am na ñoo xam ne xam nga temps bi àddina normal mooy ne euh, euh, euh, facilement laa waroon a wax contraire bi ñépp gis ne ah waaw wax nga dëgg de yii loolu nag moom mooy ne ki nga takkul nag di concubinage ak moom moom wax dëgg yàlla boo nee moom sa xol waru la dal mais ñenn ñi moom mooy mbon da nga ciy nekk nekk nekk nekk ba mbir mi mooy da koy mel ni ku ko miin waaye même lu man di doon am na portion ci xolam loo xam ne du ko d'accord mooy ne du nekk à à l'aise malgré tout ça ci biti nii nag il fait semblant que mu ngi ci à l'aise faale naan bul faale la waaye xol bi des na loo xam ne dina xam ne daal lii ma ne moom wax dëgg yàlla baaxul moo tax le plus grand euh, bandit boo ko laajoon ne ko mais yow est-ce que bëggoon nga sa doom ju jigéen ni ngay def doomu jigéen ñeneen ñu koy def day bañ te bu ñëwoon ba bëgg lu sérieux du takk ci ñi nga xam ne moom lay fowal waaw kon loolu mooy kooku kon xam nga ne kooku xam na ne kon lim ne baaxul te tamit mooy bu doon jamono ju normal mooy wa karihta an an naas mooy ne kon loolu tamit mooy nit ki nga bañ nit ñi gis ko mooy da doon nekk lu nekk loo xamante ne nii lu normal la way mooy ne ki ngay concubinage la nag wax dëgg yàlla nag xanaa nag ci ku normal ku ne moom war naa quand boo am gàcca ke am kersaay nit ñi nag di ko gis nag muy ànd ak moom ci mbedd mi waaye léegi de saay <laughs> daanaka ñoom ngay gis sax foog nañu ñooy couple yu normal yi ndekete yoo min xaraamin ilaa xaraam ci xaraam lañ jóge jëm ci li nga xam ne mooy xaraam kon jitta tasalu an il bir qultu naam fa qaala stafti qalbak albirru matma anna ilayhi nnafs watma anna ilayhi alqalb walismu maa xaaka fi nnafs wa taraddada fi sadri wa in aftaaka annaas wa aftawk ah walxadisu rawahu alimaamu ahmadu waddaari waddaarimiyi bi sanadin xasan mu ngi ci li nga xam ne mooy <clears throat> ah la al imaam an-Nawawi daal di wax ci al arba'iin an-Nawawiyya mooy moo ko yónnoo kon Seydina al Hasan mu ne dégg naa yonent bi alayhi salaatu salaam naan da'ma yaribuk bàyyil li lay teg ci dut ci al xalaq nga nekk ci benn mel ni liñ naan waa ji ci ci xottu noonu la toog sa xel mi dal lu yëngu nga kii comme naafiq yi rek xam nga nifaaq moo tax suñu boroom ne yaxsabuuna kulla sayhatin alayhim humul aduw qaatalahum allah anna yufakuun mu ne gaa yi naafiq yi nag daa waru la am une parcelle de nifaaq waaw mooy moom daa un fattaaka dafa nekk virus boo xam ne day rey borom day terrasser eh? mu ne daa maa yaribuk yone suñu borom ne boog naafiq yi yaxsabuuna kulla sayhatin alayhim yuuxu gu tëb yoote gu bu ñu masee woote ci yonent mi alayhi salaatu salaam bu saxaaba yi bu ñu masoon a woote as-salaatu jaami'a wala yu mel noonu naafiq yi seen fititam ndax jàpp nañ ne démasqué nañ leen déniché nañ leen xam nañ ne seen naafiq gi feeñ nañ waaw ba pare nag comme que noonu lañ mel non seulement noonu la moo tax ñu mën a waat ittaxazu aymaanahum junna parce que newuñu ci instabilité nekkuñ ci stabilité ils sont dans une instabilité totale et entière et perpétuelle tàngeet resteront dans leur nifaq waaw na mi aleyhi salaatu salaam nag ni jullit bi mooy nit dangay def al ixtiyaat lool lay jàngale fi def li nga xam ne moo gën a wóor te waxoon na nañu alxalaalu bayyin comme niñ ko tudde woon keroog wal xaraamu bayyin waaye wa baynahuma umuurun mustabahaat mustabihaat laa ya'lamuhunna kathiirun min an-naas waaw karraa'i yar'aa xawla al-himaa yushiku an yaqaa fii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañu ne waxoon nañu ne salawatullahi wa salaamuhu alayhi mu ne mbaax dafa leer bayyin leer na nañ waaye wal xaraamu bayyin li nekk xaraam tamit dafa nekk loo xam ne suñu boroom leeral na ko ala lisaani nabiyihi fi qur'anihi al-azim wa kadhalika fi sunnatihi al-mutahhara suñu boroom leeral na ko mu leer nañ li nga xam ne mooy lu leeral na ko waaw diggante nag mu ne nag am na ay mbir yoo xam ne nag dafa lënt waaw fa man ittaqa shubuhat mooy diggante mbaax ak lu baaxul am na yoo xam ne dafa lënt loolu nag yonent ma lay saar saab wax nañu mooy yi nga xam ne yow gisoo ci texte bu leer bu naan lii dafa xaram waaye gisoo ci texte bu leer bu naan la lii dafa dagan waaw mbir yoo xam ne daal dafa lënt wa baynahuma daal umuurun mushtabahaat yoo xamante ne nii daal mbir yi daal dese naa leer waaw leerul ci bii boor leerul ci bee boor mooy mooy mooy mooy dama yaribuk parce que ar moom lay wax ci kanam bàyyil li lay teg ci doute parce que doute loolu la mooy doo am cinquante pour cent lu ëpp cinquante pour cent que ne lii baax na mais dem doo am lu am ëpp cinquante pour cent lu lay war ne baaxul nga nekk nag entre deux mu ne loolu nag ngay baax waaw loolu ngay baax loolu ngay bàyyi mustabahaat yooyu mustabihaat umurun mustabihaat yooyu ngay bàyyi ndax laa ya'lamuhunna kathirun min an naas ñi ñi nga xam ne ñoo mën a détecter ba xam ne ah lii nii de lënt na waaye moom mooy al-jahabitha min al-ulama rahmatullah alayhi la suñu borom may ñu mën a def li nga xam ne ak xam-xam bii leen suñu borom may ñu mën a xam ne ah lii moom même bu dee ne leerul amul gisuma texte boo xam ne clairement danaan dagan na wala boo xam ne clairement danaan xaraam na li ko boroom bi subhaanahu wa taala jox ci xam-xam xam-xamu sunna xam-xamu alquran tax na mu mën a xam ne ah def qiyaas ak xam ne lii fii la féete ak lii fee la féete moo tax mu ne ñi ko xam bariwuñ parce que ulama yi ëppuñ ci borom ëppuñ ci mbindeefu yàlla yi waaw lam daay ëpp mooy ñi nga xam ne masse populaire bi waaw laa ya'lamuhunna xamuleen kasiirun lu bari minan naas lu bari ci nit ñi xamuñu ko loolu nag kon mooy ñi mu xamul la concerné ñi ko xamul te mooy ñi ëpp la concerné suñu classe gii nga xam ne mos yooyu bu ñu ko xamul ñun lool ñun la concerné ah mooy li muy wax ne ah comme que nag ñu bari xamuñu ko ci nit ñi fa man ittaqa shubuhaat ku leen moytu yow daal boo gisee yooyu lënt lënt yi képp koo xam ne sori na leen moytu leen kooku de faqad istabra li diinihi wa irdihi kooku de setal na mooy metre na diineem ak li nga xam ne mooy sa réputation à l'abri di ŋàññ dal ko wala sànjum borom bi walla li nga xam ne mooy sànjum nit ñi dal ko mooy moom mettre na parce que newul ba mu gisee ne lii daal leerul fii leerul fee mu ba ko totalement ku def loolu de mooy pour ñi nga xam ne xamuñu mbir yi mais boroom xam-xam ni moom ki ya mooy lii concerné wul ki xam loolu moo tax ay acte du ñépp duñ ci yem tout le temps ah. xam nga acte lii nii lii ñépp boroom xam-xam bi nga xam ne boroom bi subhaanahu wa jox na ko mooy yi mu xam ne lii nii dagan na kooku bokkul ak ki nga xam ne moom d'une façon général mbir mi dafa lënt boroom xam-xam bi lëntoon na ci lënt na nii mbir mi lënt na mais moom am na clé yu lamp nit ba xam est-ce lii dagan naan dagan loolu nag buur yàlla jox ko ñëpp ñi mu ko joxul nag la naan ñoo la yonent ma lay saam ne ñooñu bu ñu mooy tooloo lële de mettre nañ à l'abri mooy fegal nañu def nañ fële muccal nañu seen diini ak li nga xam ne mooy seen ngor seen réputation waaye moo waman waqan fi shubuhat waqan fil haram ki xamul allahu akbar ki nga xam ne nag xamul mooy leerul ci boppam mu ñëw subuhaat yi mu ciy dugg rek yu lënt yi muy dugg kooku moom na ko leer ne mu ngi ci lu xaram parce que diinan qiyiman qiyaman diinan qiyaman millata abikum ibrahim huwa samaakumul muslimin diine ju cow ngay taxaw ci ngay ne qul innama ad'u man damay wootee ci jëm ci sax borom ala basira ci lu leer booy wax dangay wax loo xam ne nga bañ a mel ni kim doon wax naan day li alxuraan doon wax naan waa joo xam ne day wax bi ghayri ilmin di wax ci loo xam ne du xam-xam tegu ko ci kitaabun munir tegu ko ci téere bu leer tegu ko ci dara bi du hudan du du du du xam-xam du hudan wala kitaabun munir tegu ko ci lenn kooku moom bu waxee même bu dee dafa tatane la mu wax la mu def wala la mu de wax dëppu ne loolu mooy li jaar yoon kooku bàkkaar na mooy comme diine ji koo xam ne koo xam ne imaginer yow doo boroom xam-xam lasta min al jahabiza bokkoo ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim nga nekk apprenti wala koo xam ne yow ñaari ñeenti conférence nga fekke wala juróom wala sax téeméeri conférence mayu la xam-xam nga ñëw di aventure wu ci masala yoo xam ne bu ñu ko masoon a posé Seydina Omar ibn al radiyallahu taala anhu da doon dajale bo saxaaba yi ahlu badr lay dajale ak boroom xam-xamu saxaaba yi lay dajale ngir ñu xool génne lii ana lan mooy àtte bi yow ngeen bëgg a toog ak ki nga doon feroo uj ijj daanaka nga ñëw ne yow yaay wax lii naan lii dagan na lii xaram na kooku waqaa ala xaram même bu dee daf koo wax dem vérifier ji li wax nekk noonu kooku bàkkaar na te wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadiba kan ana kenn dàq tooñ kan moo dàq tooñ ki nga xam ne mooy mooy wax ci buur yàlla di ko di di di duural buur yàlla naan lii mooy ki taxaw rek naan lii dagan na daganul diine ji loolu la mooy gravité bi mooy boo nee dagan na mu ngi mel ni danga ne buur yàlla moo ne dagan na boo nee xaraam na day mel ni danga ne buur yàlla moo ne xaraam na c'est ça moo tax yonent bi alei saatu salaam nag ne ku mbir yooyu leerul yu lëntu yooyu nga nekk ci na la leer ne waqan fil kooku rot na ci li nga xam ne mooy xaram lii nii yépp nag mooy woo nit ñi ñuy évoluer ala yaqin ala bayina loo def ñu mu teg ko ci lu leer li ah, Seydina Sufyaan doon wax rahmatullah alayhi naan yow nit ki boo manee doo yëngal doo yëngal sa bopp doo yëngal saw xef sax lu dul ci sunna nanga ko def waaw mais di def saay foo ko teg man de sawaay inna wajanna aba ana ala umma dama fekkoon suñu bàyyi di def loolu la ko faar ya doon wax déedéet ah non non non ñoom sëriñ diwa ngi def ni bu doon sëriñ bu doon sëriñ dafa doon li mu waroon a doon loolu lay la mooy nit ki man na ne man de xaw ma comme que xaw ma nag man damay roy koo xam ne boroom xam-xam bu sell la comme ni ñuy taqlide al imaam Maalik ak al imaam Shaafi'i ñooñu rahmatullah alayhi wala benn boroom xam-xam boo xam ne sell na xam-xamam sell na tatagal na yàlla kooku lool doon nekk lay ci moom waaye ñun bi ñu xamee ni mu demee mooy ay sëriñ diw def na lool doyu waaw bu kenn hypothéquer sa diine bàyyi koog ñoo xam ne ñoom ci seen bopp mënaluñ seen bopp dara xamaluñ seen bopp dara waaw kon daa ma yaribuka ila ma la yaribuka lépp lu lay teg ci dut lépp loo xam ne boo ci newee doo wóolu ne man lii may def baax na baaxut mu ne bàyyi lool ila ma la nga dem ci loo xam ne dut nekku ci waaw gaa yi dañ fiy bàyyi alquran mu leer nàññ azkar yi yonent bi alayhi salaam jàngale nekk ci sunna mu leer naññ ñu bàyyi ko fi di nekk ci yoo xam ne amuñ ci benn lu leer ay yàlla latiif def ci téeméeri yoon ak xamuñu loom ci leen ko jox sax lan moo tax mu jox leen ko ñu ne leen rek ci lu mbir mi ne ñu jàpp ne fii mu ne ñu ngi sikkar lu gën lu nit mën a sikkar te ñu bàyyi fi alquran xeet ay ayatul kursi ay qul huwa allahu ahad ay qul a'udhu rabbil falaq qul huwa ay qul a'udhu rabbin nas ak yi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaam jàngale ci sunna nañu xeeb ko teg ko fële topp ci yoo xamante ne nii dañ leen koo jox naan leen lim baa ngi wut lii daamaa yaribuka ilaa maa laa yaribuk loolu xamoo lan lay dikkal li leer moom mooy lii boo ci ñëwee lii yonent bi alayhi salaam jàngale na def leen nga xam ne amul laaji ndigal ak dara yow nga ñëw rek dem fee benn waaye ne la lii nga naan ko jox ma secret bi mu jox la ay tur yoo xam ne ñi ci gine yées moom mooy ñi nga xam dañuy wax loo xam ne xamuñu sax li tur yi ñuy wax lan la tekki xamuñu mais lii ñu nekk ci loolu ah ni dugg nañ xalwa nekk ci yoo xam ne te yonent bi alei sat selaam Seydina al Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu nee na bokk na ci li ma fàttaliku ci sa yonent bi alei sat salaam wa kaana yaqulu da' ma yaribuka ila ma la yaribuk yi li nga xamante ne nii da bàyyil maa li nga xam ne yari bu moo lay teg ci dut nga nekk ci xamoo loo ne naan ah daal lii mbandeem wóor naam mu ne bal loolu te dem ci loo xam ne dara benn dut la ci fekk benn dut la ci fekk lu waaye wax bàyyi leen grawul gaa yi ñooy waa ahlul zahir waa surface grawul grawul traité leen ma ahlul zahir parce que waa surface ñii nekkun ci baatin bi grawul tànk xam naa ne moom leer na ma ne yonent bi alei sat salaam waxoon wax leen lii te moom it bu xëyoon lii la doon wax man ma jàpp ci loolu grawul yéen nekk leen ci lu leen neex grawul jël li ngeen xamut ak yi ngeen xam ngeen wax waaw man duma aventure wu naan li ngeen di def dara baaxu ci mais man li ma leer laay ne te loolu la ma yonent ma lay saar saar wax ne daa baal maayar yii mu la lay teg ci dut ilaa yar la yaribuk li nga xam ne dut amu ci waaw moo tax gaa yi feebar bu ne dinañu dal jinne bu ne dinañu fàdd au lieu ñu ñëw ci alquran waaye dañ ko fi bàyyi di dem ci maamam yi waaw te li leen di war ne loolu ay dut lañ ci am mooy buñ demee fii ñu dig leen fii ñu dem gis ne doxut ñu dem feneen ñu naan la man de kii de sama doom ji wër naa sëriñ bu ne bu ma dégg rek yóbbu naa ko fa mel ni alquran new fi mel ni sunnaay yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi new fi ah waaye ñooy ko fi bàyyi fal yaxdar alladina yuxaalifuuna an nga xam ne ñooy ñooy sunnaay yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ay ndigalam yi nga xam ne mooy mooy yooyu la teg nit jaar leen nii ñu wuteeg moom ña koy def nañu def attention ñooñu foo jaar fitna dina leen dal te al fitnatu moo gën a garaaw rey parce que al fitnatu mooy al shirk fëg lay yóbbu mooy bokkaale borom bi subhaanahu wa te mbugal mu tar buñ ci génnul buur yàlla jéggal leen dina leen dal laa maxaala kon daa maa yaribuka ilaa maa laa yaribuk mooy woote ilaa ilaa ilaa ilaa ilaa lii li fuqaha uy naan ixtiyaat defal lu gën a wóor waaw boo gisee ay lii xaraam naag xaraamul boroom xam-xam yi wute ci ah boo loolu nag suñu boroom Maalik yi rahmatullah alayhim ñoom côté boobu moo tax léeg-léeg ngay jàpp ne ñoom dañoo diir loolu moo tax alors que dañuy doxe yu mel nii yonent mi alei satu salaam jàngale waaw waaw parce que al yaqiinu moom laa yuzaalu bi shakk li leer waay waay bu ko fi kenn du ko fi dindi parce que ay dut li la leer ba leer ci li la leer sa nga bàyyi ci li nga xam ne ay dut lay ne ay dut la lay teg ah am na ñoo xam ne ñoom seenu njaamu yàlla ñoo ci dugal ay dut waaw pour ma lu leen neex ñu jël ay ay comprimés yu ñuy naan nee nañ pour bañu ëmb léegi nag mu teg leen ci ay doute yoo xam ne moom amoon na jigéen goo xam ne amoon na cycle règle bu normal xam ne mais li yooyu julleem yi xam yooyu yëpp kañ lay am mu régulier mu jël yooyu nekk ci yooyu ba affaire bi nag yóbbu ko ci ay doute léegi muy gis ay façon deret yoo xam ne ay façon ci yoo xam ne xamatul affaire yi jaxasoo nag yi mu nekk ci rek mais da'i maa yuriduki yaa ixwa yaa yaa yaa yaa yaa yaa uxtaay yaa uxtii ah da'i maa yuriduki ilaa maa laa maa laa yuriduki bàyyi li lay teg ci dut te nga nekk ci li nga xam ne du la teg ci dut lii waxu yonent bi alayhi salaatu salaam jaami'a la ndax moom la suñu boroom jox li nga xam ne mooy jawaami'ul kalim comme ni mu ko waxee utiitu jawaami al baat yi nga xam ne ñoo mëdd te boole lu bay nga xam ne mooy mooy mooy mooy ñoo raw géej ku ne nga cee tànk duye ci ba foog ne li nga am keneen amu ko fekk la fa des la nga jël ak la ñeneen ñi jël toluñ toqum ndox ci géej kon daa ma yaribuka ila ma la yaribuka bàyyil li lay teg ci dut te nga dem ci li la dul teg ci dut fa inna sidqa tumanina wa inna alkadiba riiba fa inna sidqa sayyidina alxasan ibn ali mooy wax di tub di tontu abul xawra albasariyu rahmatullahi alayhi mi ko laaj naka lan nga fàttaliku ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne te bokk na ci lim doon wax da ma yariibuka ma laa yariibuk tegal li lay teg ci dut nga dem ci lu la dul teg ci dut ci ay sikki sàkk lu lay teg ci sikki sàkk ba ko fata dem ci loo xam ne du la sikki sàkkaloo te nga xam ne fa inna sidqa tumaniina fa inna sidqa gis nga dëggu tumaniina ak dal xel la ak quiétude la dëgg mooy quiétude la day seral xol day dalal xolu ka nga xam ne moo dëggu moo tax suñu boroom ne ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as saadiqin yéen ñi gëm yàlla ittaqullaha ragal leen yàlla wa kunu te nekk ma'as saadiqin ànd ak ñiy dëggu te di dëggu fa inna sidqa tuma'nina dëggu ak dal xel la day teg nit ki de mooy waa ji mooy bu dëggoon bu ñàkkoon lépp ci àddina waaye dëggu ku ko gis da foog ne mais mooy la alquran naan yaxsibuhumul jaahilu aghniya ñi nga xam ne xamuñu leen dëgg-dëgg dañuy foog ne mais kii kenn ginu koo riche wallahi kenn ginu leen riche parce que ndax innal ghina ghina al qalb ndax la richesse mooy la riches de ton cœur mooy richesse sa xol aajo woo kenn dara doo jàmbat kenn dara soxlaaloo kenn dara lu dul aalimul ghaybi wa shahaada mi nga xam ne moo ne wa ida saalaka ibaadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i ida da'an kooku rekk ngay jàmbat moom moom moom nga soxlaal ndax yaa ayyuha nnaas antumul fuqaraa'u ila allah te moom buur yàlla huwa al-ghaniyyul hamid yéen a buur yàlla te nit ñi dañ lay xamal rek te duñ la fajal ñépp ci ñoom siiwal sa sa sa problème waaye duñ la fajal kon yonent mi aleyhi salaatu salaam ne fa inna sidqa tuma'nina dëggu bu dul woon dara lu dul tuma nii na xol gu dal xel mu dal sa mooy is eh, is is yooyu yëpp doo ko am stress anxiété façon yooyu yëpp yow doo ko xam lu dul da ngay dégg ñu koy nettali waaye yow doo xam loolu seen réalité parce que mënoo koo dund parce que anta min as wa fa tatak yow da ngaa bokk ci ñu dëggu te yonent bi aleyhi nee na fa inna sidqa tuma'nina dëggu de ak dalu xel la waaw waaw day dal day dalal nit ki di ko apaiser hein la véridicité ça apaise les cœurs et ça apaise les corps fa inna sidqa tuma'nina waaye wa inna al-kadhiba riba Seydina al Xasan ne yonent bi alei saatu salaam doon na wax ne fa wa inna al kadiba riba quant à moom riba mooy dalay teg ci xalaq mooy contraire u ah mooy sa xol du dal saw fit du dal sa dara du dal commerçant boo xam ne li ngay jaay yaa ngi ci frontière lu xaraam ak lu dagan wóoru la sa sa transaction bii ngay def leeru la tax dagan naam na te amoo moyen xam ndax dagan naam xaraam na mu ne ba boo ci newee rek faqat waqata ala al yaa ngi ci xaraam nga nekk nag kanta wax lu expliquer mu ne wa innal kadhiba riba kanta expliquer wax lu amul day indi instabilité lay lay lay lay jur ci nit ki ci xolu nit ki ci doxalinam day anxieux stress dugg ko waaw maladie xol yooyu yëpp dugg ko mu nekk ko fragile ndax fu mu expliquer day ragal ne ah dinañ ko découvrir moo tax naa feqi mu ne yaxsabuuna kulla sayhatin alayhim fu ñu wootee dañuy jàpp ne ñoom lañuy wax comme que li nga wax du dëgg dangay jàpp ne ah diw mii ak diw mee gis naa leen ñu ñu ànd boo demee ñu ngi découvrir nañ bi ma waxuma dëgg wala nga wax aw aw kàcc léegi fii boo ñibbee saw xel du dal ndax danga naan est amul ci mbooloo mi ko xam ne man damay expliquer mais loolu mooy débutant yi mais gis nga am na noo yàgg ci expliquer ba nit ki day dem moom ci boppam mooy convaincre boppam ne li ma waxoon dëgg la mooy day expliquer benn mbir léegi créer mbir kàcc nar ba pare convaincre boppam ne affaire bii mu créer léegi existé woon na benn bés ñooñu nag ñooy les melo xaw ma mythomane xaw ma nu ngeen ko tuddee mooy kooku moom jom wax ñoom dañoo dem ba dépassé ci ci expliquer foo xam ne daanaka ne leen day jafe ñoo wax lu du dëgg boo ñu génnoon fii sax nga daje ñoom ci mbedd mi waaye sëñ bi foo jëm saa yi foo jëm pourtant nee na ci boulangerie bii laa dem mais lan la koy wàññiwu ko dara mais foo jaar ni expliquer dina la wax ne feneen la ba pare nag jàpp di di di convaincre boppam ne demoon na fa même beneen jour boo gisee ne ko mais man yaa ngi ma waxoon fee nekkeewu ci boulangerie mu mu mu mën a waat ne moom demoon na foofu ba pare convaincre boppam ne si si ba mu demee ca boulangerie ba mujj na fa jaar tam moom xamoon na ne jaaru fa mais mujj na convaincre boppam. moo tax non feebaru expliquer moom sincèrement mooy mooy ummul ummul kabaa'ir parce que shirk ci expliquer la nekk mooy yow li buur yàlla li nga xam ne xàqu buur yàlla la nga ex ngay wax ne moom keneen moom am na ci dara anta akdabul kaddaabin waaw kon Seydina Al Hasan mu ne lii de doon na ko wax da' maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka fa inna as-sidqa tuma'niina wa inna al-kadhiba riiba salawaatu llahi wa salaamuhu alayhi kon inshaa allahu taala xadiis bi nag jeexul foofu la ñuy yem ci jotaay bii di ñëw ba léegi ñu ngi ci tarjama Seydina al-Hasan ibn Ali mi ñuy nettali wax yii di ko nettali di ko jële ci maamam bi rasulillah